baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa awxaynaa ila muusa wa axiihi an tabawwa'aa liqawmikumaa bimisra buyuutaa waj'aluu buyuutakum qibla wa aqiimu salaata wa bashiri almuuminiin kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci saar bi nga xamante ne mooy suuratu yunus ba léegi alayhi salaam ci juróom ñett fukkeelu laaya bi ak juróom ñaar mu ne waaw xay naa ñun ñu daldi waxyu daldi dee ilaa muusa ci seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nag ñoom ci lañu ñaan ne borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne moom kese lañu wàkkirlu ñu bañ leen a def fitna ci ngir ñi nga xam ne ñooy nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañu ay bokkaalekat lañu te mu muccal leen ci yërmandeem gu yaatu gi ci yéeféer yi nii léegi nag suñu boroom nangu seen ñaan waaw xëy naa nee nañu déey daal di wax yu ilaa Muusaa di seydinaa Muusaa wa axiihi ak fereeram ba di seydinaa Haarun alayhim assalaatu wassalaam ne leen nag antabawa aali ma ne daal di leen dëkke nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di wutal ngir seen ñoñ ñi bi buy wutak li qawmikumaa ngir seen ña seen xeet yi nga xam ne mooy ñi leen gëm ci waa banu israil ak ñi nga xamante ne ñoo leen gëm rawatina ci waa banu israil waare yi ak ñi nga xam ne ñoo leen gëm ci waa waa kër na buy wutan ay kër yoo xamante ne nii mooy ne ndax nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne Firawna en fait dafa tojlu woon daal di woon xarab dal di ne ne li nga xamante ne nii mooy seen jaamukatu seen seen seen seen fi ñu doon jaamoo yàlla yi da ko yàqoon lépp la ne woon la woon fuuf dal di koy yàq nag léegi nag bi mu xewee loolu nag suñu borom nag utal leen comme li nga xamante ne nag jullit moom noonu la de mooy bu ñu tëjee jàkka yi fermer jàkka yi yéeféer yi daal di tëj jàkka yi ne kenn du fi julli tuumaal leen ay tuuma yu tax ñu ne nañ leen tëj jàkka yi loolu moo tax du lu veet du lu bees de bu ko kenn dégg jàpp ne ñu ne ah mosquée diwkat daal nañ koy tëj ndax daal di nañ leen accuser de terrorisme ndax nee nañ leen yéen seen discours yi ngeen di def àndul ak li nga xamante ni mooy si réew meeg république bi. loolu yàgg na kon nag waa kër Seydina Muusa ñi bi nga xam ne Firawna ci la daal di yàq seen ci fa ñuy jaamoo seen boroom tabaaraka wa taala léegi nag suñu boroom nag tabaaraka wa taala ne ko kon nag yow ak seydinaa haarun mu wax yu leen ne leen an tabawwa li qawmikuma bi misra buyuta nañu jàppee jàppe di seen néeg yi nañu ko jàppee li nga xamante ne buyuta ay jullikaay foo xamante ne nii mooy lañ doon def fële ñu tere leen ko léegi di koy yàq léegi nag nañ ko jàppee ñoom seen néeg yi jàppe ko foo fële ci misra fii fii ci géej fii fii ci Égypte nañ ko jàppee li nga xam ne mooy ay jullikaay foo xamante ne nii fa lañuy jaamoo seen boroom tabaaraka waj'alu buyutakum qibla nañ jël nag seen néeg ya bu boobaa seen néeg ya mooy fa nga xam ne fa lañ ciy jaamoo yàlla na ñu fexe nag daal di koy féetale fi nga xamante ne nii dañuy féete fi nga xam ne mooy qibla bi te foofu seen qibla moo doon li nga xamante ne nii mooy al-Aqsa moo doon Jérusalem mu ne kon nañuy féete foofu le ku nekk rek sa néeg ak sa kër fa nga fa nekk boo ñëwee di jaamu sa boroom tabaaraka wa taala na ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di féete fi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy xibla bi kon nag loolu la leen wax yu moom boroom bi tabaaraka wa taala waaqiimu salaa te na ngeen di taxaw seen jaamu yàlla yoo yële ngeen fay def xeetu jaamu yàlla ya ba ca gën a rëy dee leen ko taxawal mooy da waaqiimu salaa dee leen taxawal julli ca seen biir néeg yi ginnaaw bi nga xam ne ci lañu fermer seen jàkke yaak fa ngeen doon jaamoo yàlla tabaaraka wa taala wa bashiril mu'miniin ci yéen ñaar daal leen bégal mu wax ko kenn ne comme si Seydina Muusa ndax ñoom ñoo bokk rek message ku mu ne wa bashir ak wa bashira benn la mu ne te bégalal al mu'minina ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi que ne mooy liñ ma ñaan dinaa leen ko defal ci kaw Firawna mii seen noon yi wa qaala léegi nag Firawna continuer noonu lañ continé di jaamu seen boroom loolu la de mooy mbir yi bu ñëw lii problème bu amee rek nekkwul dañ naan léegi nag nañ defatuñ dara nañ bàyyi activités yi ñu doon def te yàlla kese tax mu daal di tëj arrêté daayira yi yépp ndax lan problème am na comme crise coronavirus am na tëj nañ li nga xam ne mooy lieu yi ndax bu dee pour des crises pour des raisons sanitaires ndax mbiru mbënd mee kii bee tax muy wopp gi loolu warula tax nag ñu ne jeex na ku nekk nekk sa kër nekk ci ay fo déedéet jël leen seen kër yi ngeen def ko wat mooy kon mooy lan ñu jàppe suñu kër gi yi nga xamante ne nii mooy an tabawwaa wala an tabawwaa li qawmikuma bi misra buyuta waj'alu buyutakum qibla suñu kër yi nañ koy def qibla mooy gi nga xamante ne nañu nekk même direction même jubluwaay bi ñu amoon ba nga xam ne mooy yeñu tëjuñ woon bañ fa nekkee ngir doon jubluwaay bañ amoon muy borom bi tabaaraka wa taala nañ xam ne même jubluwaay boobu kese lañ war a soppi suñu kër yi te dañ ko waroon a soppi sax laata crise di am léegi nag comme ko noonu la mooy il faut plan B di am ngeen nekk ci seen kër di doxal la ngeen doon doxal walillahi alhamdu wal minna borom bi yombal na li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu internet ay zoom ki yooyu yépp bu ko defee yéen waj wa ngeen jël def wajalu buyutakum qibla loolu ngeen man seen yi seen kër yi dee leen fa julli julli mbooloo wañaaloo buy wutakum xibla mooy lépp rek nga xamante ne borom bi tabaaraka wa taala mooy jubluwaay bi mooy xiblaay xol yi kon nag noonu la nag man wa aqiimu salaata léegi nag bi mbir yi demee noonu ñu continuer wa qaala Muusaa léegi nag Firawna continuer ci lim newoon ginnaaw bi mu tëjluwee jàkka yeeg yi nga xam ne lii yi nga xam ne fa la ñuy daje doon def doon doon jàngale yooyu yëpp mu daal di koy tëj léegi loolu gis nga Seydina Muusaa alayhi salaam ci boppam daal di na koy dund comme li nga xam ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di woon dunde waa Quraysh foo fële nga xam ne Kaaba ki ci boppam ñëwoon fa di julli ci boppam c'était interdit kenn ñeme ko ko a def yonent bi alayhi salaatu wassalaam kese moom moo ko doon def way ngëm yàlla yi di laqatu kon nag mbir maa ngi noonu le waqaala Muusa Firawna continuer nag ci li nga xam ne mooy politique de dénigration bi ak li nga xam ne répression bi ni mi doon dumaa nit ñi way ngëm yàlla yi ak ni nga xam ne daal mbir yi di gën dox muy gën daal di ubbi li nga xamante ni ay yeneeni gox suñu firaw sayyidina Muusa nag daal di ñaan ñaan nga noonu xaala mu wax Muusa muy suñu yonent ba di sayyidina Muusa alayhi salaam ne rabbana i yow suñu borom innaka dëgg-dëgg yow de aatayta jox nga firawna waa ji nga xamante ne ne lañ naan firawna di buurub Égypte wa mala'ahu ak ngàngooram bi ak assemblée bi gaay yi nga xam ne ñooy way ndomboy tànk yi zinatan jox nga leen ab taar taar de wa amwalan ak li nga xamante ne ni mooy zinatul hayatid dunya moom lay wax lool mooy taar taaru li nga xamante ne nii mooy daal àddina gu gaaw a jeex gii da doyadi mooy daal defal nga leen ñu seen mbir di dox affaire yi daal rafet lool ci ñoom daanaka daal lu ñu laal rek mu mel ni woor la wa am waala nag ay alal yoo xamante ne daanaka saa buñ xëyee mooy gën a yokku fil xayaati dunya ci àddina bu doyadi gii da gaaw a jeex te doyadi rabbana i yow suñu borom man Muusa maa lay ñaan alayhi salaam daa mel ni daal alal ji daal nekk lu dul ne li yudillu an sabilik galal ji daal gis naa ne ak tartaaru àddina bi ngi leen defal jëmewu leen lu dul ñu sànku bu ñu ci sa yoon wi képp ñoom dugguñu ci waaye kenn du ci dugg ku ci nar a dugg ñu daal di lay fitnaal wala wax la ay wax wan la ay mbir yoo xamante ne nii diaboliser diine ji ba tax nit ñi daal di koy daw waaye it ku ci xasa dugg ñu jàppale di la dóor ak a teg ay daan kon nag rabbanaa daal gis naa ne alal ji ngi leen jox foofu la leen jëmale ne li dullu waaye tamit ci sa maanute nga seetaan leen ba nga leen joxal alal jooju ñu daal di sànku nit ñi ginnaaw bi ñu sànkoon sabilika ci sa yoon wi di siraatal suñu boroom itmis yal na nga far ala amwaalihim ci li nga xamante ni nii raay daal di far seen alal yi mooy yal na ko ko alak wasdud nga daal di tar taral ala qulubihim ci seen xol yi daal di koy kaste daal di koy tëj daal di nga wax nii ñoom falaa yu'minu ñoom nekkuñu di gëm mukk xatta lu dul mbete yarawul ñuy gis al adaaba mbugal al aliim bu tar bi nga xam ne moom nga dig ñu mel nii ndax sayyidina Muusa suñu boroom alayhi salaam moo ko xamal ne ñii moom de toute façon ñoom du gëm moom moo tax moom mu def constat bi wax ko te ba mu ko waxee ndigal li mooy ba mu ko waxee yonent suñu boroom neewu ko déedéet ka moo tax nga ne ñoom du ñu gëm lu dul ñu gis mbugal mi mooy noonu la léegi nag suñu boroom ne wa qaala moo tax bam ñaanee loolu moom seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam qaala suñu boroom nee na ma ne ko qad ko ma qad dëgg-dëgg ujibat daal di nañuy nangu daawatu ko ma li nga xam ne mooy seen ñaan gi ngeen ma ñaan mooy ñaan yàlla gi ngeen ñaan na ngir ma daal di ra daal di daal di alak alalam ji daal di kaste xolam tëj ko ci nii te xam na moom jeex na waa kër Firawna daal di leen mbugal loolu de daal di naa leen koy nangul de nangul naa leen seen ñaan mooy Seydina Muusaa doon ñaan alayhi salaatu wassalaam waaye suñu boroom nangu naa seen ñaan loolu kenn bu dee dafa jiite nekk koo xam ne mooy mooy ñaan ñeneen ñi naan amiin mu ngi mel ni ñaan mu ne kon qad ujibat dëgg dëgg daal di nañuy nangu de da'watukuma seen ñaani ñaan yi ngeen xam ne moom ngeen ñaan yow Seydina Muusaa aleykum assalaatu wassalaam ñaan yàlla gi ngeen ñaan de nangu naa ko fastaqima léegi nag coow wooralu leen rek comme ni ngeen ko yàggee def ci di woo Firawna ci li ma leen teg di leen woo malgré yiñ bon yi ñuy def yépp yéen continuer leen rek di leen woo waaw coow wooralu leen ci yoon wi wala tattabi'ani ta ngal la waay bu leen topp mukk sabiilal ladiina la ya'lamuun xelu mooy yoonu ñi nga xamante ne xamuñu dara te yàkkamti dogalu borom bi tabaaraka wa taala waaye bu leen topp li nga xamante ne nii mooy lii nga xamante ne nii moom mooy li na nekkee gaayam yi nga xam ne xamuñu dara. moo tax borom bi dañoo ñaan mu ne nag kon continuer leen nangul naa leen seen ñaan waaye defu ko ca saase na leen nangu naa ñaan gi léegi nag fastaqima coow waralu leen ci li ma leen digal